terme bi sax deful loolu wala axarata mujjalul dara loo xam ne jiitaloon na ko avant waaw akbar xam nga ne lii lii mooy ak mokkal comme li imaam <laughs> kii imaam euh, borom seeru enlam nubala nu mu tuddee imaam Zahabi bi mu nettalee wax ji mu ne qultu hakada fal yakun al hifz hakada comme lii abu sayna abu Hurayra def nii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 comme li imaam as-Suyuti wax rahmatullah aley ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu soloo ci xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wal muksiruuna fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun walbahru kalxudriyi wa jaabirun wa zawjatu nnabi imaam as-Suyuuti ci alfiya bi mu ne wal muksiruuna fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wal bahru kal xudriyi wa jaabirun wa zawjatu nabi mu ne wal muksiruuna ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu solo fi riwaayatil athar ci ñi nga xam ne ñoo nettali ci saxaaba yi radiyallahu anhum jeexitalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ki ci jiitu mooy abu hurayrata allahu akbar ki nga xam ne mooy sayyidina abu hurayra ad-dawsi lu tax ñu leen doon woowee al mooy ñi nga xam ne raw ñoom soloo nañ ay milliers de di dem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 la Seydina Abu Hurayra soloo ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu ne yalihi Ibnu Umar ginnaaw gi Seydina Abdullah ibnu Umar moom deux la soloo Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu mu ne wa anasun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 wa anasun sayyidina anas ibn malik moom mu ngi solo deux mille deux xadiis mu ne wal baxru mooy géej gu fees gi muy seydna abdullah ibn abbas moom it bokk na ci ñooñu moom mu ngi solo mille six cent quatre-vingt-six xadiis mille xadiis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 ibn haram radiyallahu taala anhuma moom mu ngi solo 1540 xadis mu ne wa zawjatu nabii di saydatu aisha bint siddiq radiyallahu anhuma moom mu ngi solo 2210 xadis la kon gis nañ ne toppul suite bi ndax après seyna ah, kii Abu Hurayra yali ibnu Umar waaw loolu noonu la Seydina Abdullah ibnu Umar waaye après Sayyidatu Anas Seydina Anas moo ci tegu après Seydina Aïcha après Seydina Abdullah ibnu Abbas après Seydina Jaabir après Seydina Abi Sa'id al-Khudri voilà moo tax al Cheikh al Éthiopie maa gis mu ne par exemple bu mooy bu doon dafa topp suite bi manoon na ne ginnaaw bu njëkk bi wal muksiruna fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu mu teg ci kon lu mel bu doon suite bi la topp fa anasun fa zawjatu nabiyi bahrun fa jaabirun fa xudriyu dum xudriyu kon léegi nag laaj bi mooy waa ginnaaw bañ xamee kon lii fii moom tudduñu fi seydna abdullah ibn amr ibn te seydna abu hurayra nee na moom daal la xam ne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 allahu akbar mooy ki ëppoon li nga xam ne moo solo xadiis ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ ko waxe léegi moo tax ah, kii nu mu tudd ah, gis nañ saxaaba yi ah, radiyallahu taala anhum li ñu wax sànk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 xam xadiisu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar seydinaa seydinaa kii ne talxa ne ko moom moom mii da doon teew foo xamante ne nii ñun doonuñu fa woon teew kon nag mu dégg loo xamante ne nii dégguñu ko loolu man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 ndax lan moom mu ngay jaay diineem ndax poñeetu àddina moom daal fu ko fu ko intérêt àddinaam fekk mu war ko mu war moom moo ko yàqal diineem mais jamais diineem di ko yàqal dara ci ñoom man baa tarka ta li sëñ ba man baa dun euh, dunya man baa dunya bi uxra fa sa yandam képp koo xam ne dangaa weccoo daa ba la tashtari dunya bi uxra yaa fataa man baa dunya bi uxra non man baa uxra bi lan tashtari du bi uxra yaa fataa ndaw si yow jeune bi bul jënde mukk ad dunya àddina gu doya gii ta suufe te ñàkk solo bi uxra nga nga koy weccoog sa àdd sa sa bisu àllaaxira mukk ndax kat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 laa tadribu alayya fustaatan bu fi kenn defaru tànt ngir man bu fi kenn ta tànt ngir kan ñu naan ndax Abu Hurayra moo génn àddina mukk bu ma ko kenn defal waaw moom bu kenn kenn kenn kenn kenn kenn defal waaw ta bu ma génnee àddina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 mu ne ko ba pare mu ne mu wax taalibe bi di abu salama ibn abdurrahman ne ko inistatanta an tamuuta fa mut mu ne ko boo manee boo manee faatu nanga ko def faatul waat naa walladi wallahi alladi nafsi abu hurayra bi yadi waat naa ci ki nga xamante ne bakkanu abu hurayra mu ngi ci loxoom la yatiyanna ala nnaasi zamaanun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 tout dama sànq maa ngi koy fàttewaat bi nga xam ne ci lañ yàqaate saccagé foofu yépp ba julli jot kenn ñëwul ba noddu jotee ba noddu jotee mu dégg noddu bàyyeekoo fi xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw te Seydina Jaabir radiyallahu anhu gis gileemam googale gileemam googa yaa ngi koy fàttale ko fakrish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 mooy moom de ba muy génn àddina condition yam génn àddina baax te man maa ngi ci fitna xaw ma nu may ay bu ma génne àddina ci nii du baax Allahu akbar moo tax moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xamante ne ba léegi ci lalu faatoom noonu imaam al-Baghawi rahmatullah alayhi dafa solo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 mu ne min qillati zaad wa shiddati almafaaza mu ne li ma jooyloo du lenn lu dul lu dul néewuk yóbbal sama provision fa ma jëm lan la ko Seyd Abu Bakar waxe woon si euh, euh, euh, zaadi qali eh, qalilun eh, ah, sëñ sëñ sëñ Aboubacar fàtte naa lan la ko wax sëñ Babacar si radiyallahu anhu safari tawilun wazadi qalilun ndax moo koy wax du ma ko jàpp bu ko xawee waay peut-être ma narka la ko waxati waay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 tontuwul Marwaan neewul amin de dane allahumma ee sama boroom inni uhibbu liqaak man de Abu Hurayra dama bëgg lool daldi dajeek yow mooy dama bëgg lool dajeek yow waaw mooy fekk si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 57 kon ku mel ni imaam alxaafis ibn Hajar moom lii la gën a dëgëral ne amaana li nga xam ne moom la imaam Hisham ibn Urwa wax que ne l'an 57 la génn àddina mooy li gën a dëgër ñenn ñi nag am na ñoo xam ne dañu dëgëral l'an 59 que ne te day kiiwal ñaanam gi lim ne buur yàlla yàlla na bu ma fekk l'an 60 buur yàlla bàyyi ba l'an 59 mu daal di ko fay faat kon noonu moom la génn àddina moom sayyidina